أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الإمام محي الدين أبو زكريا النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام fil baabi saalisi wal arba'iin ba'dal mi'a wa an ibni umar radiyallahu ta'ala anhuma qissatun qaala fiihaa fadanawna mina nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam faqabbalnaa yadahu rawaahu abu daawud rahimahullahu ta'ala kon ñu ñëwaat ci chapitre 143 garab gi ci tool bi ñu ngi ci kitaabu salaam téereb nuyu ba léegi Euh, waaye lii mooy chapitre di garab bu mujj ci tool bi euh, ci suñu jotaay bii ñu génn nag mooy eh, baabu istihbaab al-musaafahati inda al-liqaa noonu la chapitre bi tudd sopp gu ñu sopp saafuwante ci ba ngay daja ba ngay daje sa mbokku jullit wa bashaashatil wajhi ba ni mu jeexee ak nay saxar kanam leer booy dajeeg moom ak taqbiilu yadi rajuli saalih ba ni mu jeexee. suñu jotaay bi ñu génn nag gisoon nañ xadis 889 mu ne woon wa an Safwan ibn Assal radiyallahu anhu annahu qaala qaala yahudiyyun li saahibihi idhhab binaa ilaa haadha an-nabi fa atayaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa sa'alaahu an tis'i aayaatin bayyinaat walillahi alhamdu wal minna comme niñ ko waxoon tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis Sayyidina Abu Dawud as-Sijistaani mu ne woon wa an ibni Umar mu ne xadis bi mu ngi koy jële ci doomi Umar ji di Seydina Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah radiyallahu anhuma moom baayam Seydina Umar waaw jële nañ ci moom qissa wa an Ibn Umar qissatun mooy tukkee na ci Ibn Umar lan moo tukkee ci moom qissatun ab nettali boo xam ne qaala fiiha moom Ibn Umar wax na ca nettali boo bële fa danaw naa ñu daal di jege si min annabi ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam fa qabbalnaa yadahu ñu daal di fóon loxoom mu ne hadis bi rawaahu soloo na ko Abu Daawud al imaam Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullahi alayhi léegi laaj mu njëkk mooy si moom doon ko soloo ñu ne déedéet wal imaam Ibnu Maaja mbokku taalibim daal dina koy soloo moom al imaam Ibnu Maaja al-Qazwiini ci kitaabul adab baabu rajuli yuqabbilu yada rajul al imaamu <clears throat> Abu Dawud mu ngi ko indi awwalu kitaabil adab baabu fi fi qublatil yadi rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Ahmad ibn Yunus mu ne nettali nañu Ahmad ibn Yunus di Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus muy shaykhul islam selon al imam <laughs> Ahmad moom nii la doon wax shaykhul islam Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus ibn Abdillah ibn Qays at-Tamimi al-Kufi al-Yarbu'i rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Zuhayr mu nekk ñu nettali mooy Zuhayr du Zuhayr ibn Muawiya eh, Abu Xaysama al-Ju'fi al-Kufi rahmatullahi alayhi qaala haddathana Yazid ibn Abi Ziyad mu nekk ñu nettali mooy Yazid ibn Abi Ziyad Maysara al-Qurashi al-Hashimi mawlahum Abu Abdillah moom nii nag da'if la voilà boroom xam-xam yi ci gàttal lañ ne moom après dafa soppeeku quoi voilà comme niñ jógle woon ci hadis bee ñu génn eh, eh, moom looloo ko dal voilà moom <clears throat> dafa soppeeku ginnaaw gi Euh, ba pare euh, nekk luñ ko euh, ne yaa xadiis bi yaa ko jàngale woon sëriñ sàngam moo la jàng mu ne waaw te du ci ràññee dara waaw moo tax boroom xam-xam yi dañ koo da'ifal ci gàttal comme l'imam al-hafiz ibn Hajar wax ci Taqrib at-Tahdhib mu ne kii da'if la voilà kii moom da'if la kabura fa taghayyara wa sara yutalaqqan wa yatalaqqan yatalaqqan def mu mooy lay toog buñ ñoo ñu naan ko sa sëriñ bi moo la jàngal nangam mu ne waaw te du am benn settantal voilà mooy Yazid ibn Abi Ziyad ci gàttal borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ko da'ifal lool jàpp ne ah Yazid moom euh, laysa bi zaak waaw moom daal di wul dëgër dëgër goo xam ne <coughs> dëgërul quoi sa ci côté mokkal gi la waaw dëggu woon na waaye côté mokkal moom ak takk moom moom baal mu daanu voilà kon loolu la quoi euh, te benn benn chiites yi la woon. moom Yazid ibn Abi Ziyad anna Abdurrahman ibn Abi Layla kana Abdurrahman ibn Abi Layla eh, Yasaar Abu Isa al-Ansari al-Awsi al-Madani jamonoy Seydina Omar la gane àddina eh, eh, six ans après <coughs> gane <coughs> jamonoy xilaafa Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu wa arda al-Kufi al-Awsi ci waa Ans al-Ansari la bokk ci waa Aws al-Madani mooy bàyyi Muhammad Muhammad mu siiw mi ta nga moo xam ne moom gaa yi tamit dañ koo dayifal Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla euh, ci wàllu hadis quoi voilà <laughs> voilà <laughs> anna abdal mu ne kon anna Abdurrahman ibn Abi Layla haddatha moo ko nettali anna Abdallah ibn Umar inna Abdallah ibn Umar kene euh, euh, Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu ma wa ardaahuma Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab Nufayl ibn Abdil Uzza ibn Rayah ibn Abdillah ibn Qurt euh, moom Abu Abdirrahman al-Makki al-Madani radiyallahu anhuma haddathahu wa dhakara qissa mu nettali benn nettali qaala ca biir nettali ba mu ne fa danaw naa ñu jege yaani min an-nabi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci jublu ci yonent bi alayhi salaam fa qabbal naa ñu daal di euh, fuun yadahu li nga xamante ne mooy loxoom hmm? kon mu ngi noonu kon nii la ko al imaam Abu Daawuda indee te euh, euh, hadith bi problème am mooy Yazid ibn Abi Ziyad ndax naka noonu imaam Ibn Maaja moom ci yoonam la jaar parce que ci Abu Bakr ibn Abi Shayba euh, la ko jële mu jële ko ci Muhammad ibn Fudayl alhamdulillah mu ne haddathana Yazid ibn Abi Ziyad an Abdurrahman ibn Abi Layla an ibn Umar moo tax hadith bi fiihi da'f am na ak ak faiblesse gu nekk ci hadith bii nii waaye hadith bii nii gën na guddul yi al imaam Abu Dawud rahimahullahu taala daal dina koy solo ñoo xamante ne waxoon naa la xadiis bi xew-xew bi euh, ghazwatu Mu'ta la woon waaw mooy Mu'ta lañ amoon euh, ci li nga xam ne mooy ci Jumaada al ula sanata samaan huitième année bi euh, ci ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la xewoon te xew-xew boobu ci guddaayam al imaam Abu Daawud solo na ko na ko noon al Euh, euh, euh, imaam Ahmad am na tamit lu mu ci solo voilà ci am na lu mu ci solo foofu loo xamante ne nii solo na ko léegi nañ xool imaam Abu Daawuda ni mu ko indee feneen waaw pour kitaabul jihaad baabun fi tawalli yawm az-zahf foofu la indi hadis bi guddaay ñun naan après moom mu nettali benn netti mu tudd benn nettali waaw al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala naan wa an ibn Umar qissatun qaala fiiha qissa boobu nag moo nekk nii moom la ñuy gis te même càllale bi la imaam Abu Dawud ñii mu ko tudde fee ñii mu ko jële ñoom la ko jële mooy da ko fii da ko indi intégralement da ko indi lépp fële mu tënk ko ci kitaab bi ñu joge léegi eh, fi ñu jóge léegi xoola mu ne haddathana Ahmad ibn Yunus du moom lañ gisoon sànq ibn Abdillah shaykhul islam ah qaala mu ne haddathana Zuhayr muy abu abu Khaysama Zuhayr ibn Muawiya Abu Xaysama al-Ju'fi al-Kufi qaala haddathana Yazid ibn Abi Ziyad moom la ñu wax sànq Maysara al-Qurashi al-Hashimi Abu Abdillah ñi ne Abu Ziyad ah al-Kufi rahmatullah alayhi Qurashi nag mawlaahum la anna Abdurrahman ibn Abi Layla haddathahu anna Abdallah ibn Umar haddathahu annahu kaana fi sariya xoolal mu ne moom Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma dafa newoon ci benn sariya mooy armée boo xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leen yónni min saraaya Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ci armée yi nga xam ne yenent bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi moo leen di yónni te demul qaala nee na Abdullah ibn Umar ne fa xaasa naasu xaysa bañ fa demee nag ah mooy tàmbali xeex bi noon bi rey ci ñu ñu bari fa xaasa mooy mu jéng daal di defe waaw am daal di defe am ñu daw an naasu ci nit ñi xaysa waaw am ci armée bi ñoo xam ne dañoo defe daal di daw jéng dal di jóge ta fa ñuy xaree daal di daw fa kuntu fii man xaas man mii bokk naa ci ña dawoon allahu akbar dëggoo ko billahi jamono jii ma koy nettali ñoo Abdurrahman ibn eh, eh, kii nii ibn Abi Layla wax naa la six ans après jamonoy Seydina Omar la juddu mooy ba yi bàyyi nee xalifa muy nettali xew-xew boo xam ne moom la daloon jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw rafetalu ko wala nëbbu ko wala wane ne moo fay moo fay héros bi alors que boo dindoo moo moo fay héros bi ah di Zoro bi alors que boo dañu doon dindi euh, euh, euh, bu la nee Zoro Euh, euh, <laughs> moom zéro la oo bi def ko accent bi am zéro la fa woon waaw di gëmloo nit ñi ne fii mu ne foofu walla moom moo doon jàmbar gi moo dem alors que defu fi tous day wax kese comme ni nga xam ne ñun noonu la ñuy maquiller l'histoire quoi waaw notre jaar-jaar notre parcours fu ñu jaar même bu ñaawee lañ fexe rafetal ko ba gaa foog ne daal ñun daal ñoo fa doon ak daal waaw ñun daal ñoo doon mbir mi waaw alors que doonuñ fi woon dara dara dara dara amaana sax ñoo doon waaw mais nag ñàkk dëgg moom bu xewee rek mooy euh, <laughs> euh, loolu lu garaaw la am ko <laughs> waaw moom mu wax lu leer waaw lii dangay ngay gis li nga xam ne mooy yonent bay saasaam ñi ko boroom bi booleel muy saxaabaan yi al amaanatul ilmiya xam-xam la xam-xam dafa laaj même yow sa jaar-jaar boo koy nettali sëriñ bi dafa baax muy nettali taalibe jaar-jaaram ñoo xam ne i kon sëriñ waaw lii la waaye di lii sal yëpp yi rek gaa yi jàpp ne moom moom moo tax moo tax ñu am ay problème yu rëy rëy rëy ak ñi nga xam ne mooy ñi ñuy jàpp ay sëriñ waaw jàppale ne ñii ñoom ci laa xawla wala quwwata illaa billahi déedéet ñoom illaa bi ñoom itam dañ koy am alors que loolu du neen la tudd dëgg waaw la al xawla wal quwwa lillahi waahid waaw pexe kattan yàlla kese la ñeel ñaanlu benn jàmm kooku man di doon mayewul kenn du ko ñaan yàlla nañu sëriñ diw may wooyu ay waxi waxi réeraakoon la nga ne ma ne la waxi réeraakoon lan nga bëgg ma wax la après bu dee daa siiw nag léegi siiw na daal nit ñeen koy wax muy wax joo xam ne wax ju yàqu la léegi man naa ko répété parce que nit ñeen koy wax léegi man li ma yàlla xamal man fan laa koy teg ngir rek lu neex nit ñi wal iyaazu billah looloo tax bokk na ci ndax wax yu mel noonu law parce que ñi xam dëgg-dëgg xam ne lii du ay lii du lu ñu war a wax ah. parce que yàlla mooy may wa ida sa'alta fas'alillah la yonent bay saa saa waxoon mawlaana ibn Abbaas booy ñaan ñaanal yàlla waxu ko ñaan la waxu ko ñaan la te yow sëriñ bi ngay wax li gën a mag moom li am mooy li am ci yonent bay saa saa la ko amee yonent boobu ba jàngal ñu nit ñi am ñu ñu naan ay taalibeem la ñuy wax ma ñu waxoon naa la kuy wax ay waxi eh, yoo xam ne ay réeraakoon na nga bàyyi ko boo ko mën da laaye biir bàyyi ko yow nga wax waxu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam voilà mooy di liisal rek <laughs> di liisal rek waaw sëriñ bi dañ koy nekkal ba mu jeex amul benn fenn foo xam ne dañ naan ah bés bii de def na loo xam ne wala nangam loo xamante ni alors que loolu dafa baax loolu dafa baax te ci mbir la bokk ñu xam ne fii kenn du fi yonent laa wax waaw waaw kullu bani aadama xataa la ñu yonent ba lay saa saa doomu aadama yépp ñooy ay juumkat waaw ñoo susceptible bi def ay juum ay juumte te ñu gën ci ñay def njuumte nag ñoo ñuy dellu ci borom bi waaw ñu dundoon ak ñoom dëgg dëgg bu ñu waxee dëgg dinañ gis yoo xamante ni ni yu mu doon def la loo xam ne bon <laughs> bon nañ ne bon kese waaw mais gars liisal bi moo baaxul liisal képp waaw kon gis nga Ibnu Umar radiyallahu anhu nekk fa di jaay ne man maa doon kii bi de déedéet dane gis nga damaa newoon ci ab sariya arme bi yonent bay saa saa bu mu ñu yebaloon yónni ñu nit ñi jéng daal di daw mooy du ñëpp di am ñu daw ca arme ba mu ne te man bokk naa ca ña nga xam ne ñoo dawoon waaw fa kuntu fii man xaas bokk naa ca ña dawoon keroog jóge ca xare ba daal di daw waaw Allahu akbar waaw xaala nag yéé liñ eh, defee lii ah ñoom ñu xam ne ah waaw firaaru yawmu zahfi moom ah firaaru yawmu zahfi moom alquran da cee wax lu garaw mooy daw bés boo xam ne bésub laalante la bésub xare nga dawe sa toolu xare ba bàyyi fa ña nga fa neeroon ndaw waaw loolu moom daa bokk ci kabira yi waaw waaw dafa bokk ci yi nga xamante ni ay bakkaar yu mag lañ ñoom nag loolu lañ xam <laughs> Mawlaana Ibn Umar nee na man bi ma bokkee nag ci ñooñu ak mbooloo ma nga xam ne ñoo dawoon léegi dinañ ñëw après ci xare boobu nañuy wax nettali yi après dinañ ñëw exactement euh, euh, nan la demee woon exactement parce que bu waxee naas nii nga foog ni ñëpp a daw déedéet ñëpp dawuñu ah benn mbooloo ci armée bi ñoom ñoo daw voilà mu ne fa kuntu fii man xaas falamma barazna bi nga xam ne ci lañu feeñ daw ñëw ba Medina qulna mooy bi ñu ñëwee bay jege Medina quoi dañoo daw jóge ca toolu armée ba te Mu'ta la woon Mu'ta ca ardu Sham waaw ca sootu suufu Sham foofu la c'est la grande Syrie bi nga xam ne Qaysar Hiraql azim ar-Rum moo ko moo ko moo ko moo ko jiite woon ñoom daw nañ bay jege fi nga xamante ne mooy mooy fi nga xamante ne euh, euh, mooy euh, réew ma mooy Medina nee bi nga xam ne ca lañ feeñ jege foofu xul naa ñu waxante suñu biir ñun ña dawoon waa kayfa nasna'u wa qad fararna min az-zahf wa bu'na bil ghadab ñu ne mais ana naka la ñu waxante seen biir mais mais nan la ñuy def te ñun dañoo daw dañoo daw ci xare boo xam ne fa la ñu yonent bay saa saan yebaloon ñu daw wa bu'na te dellu nañ dugg bil ghadab ci merum yàlla ñoo ñun ñu ngi ci sànjum yàlla nan lañuy def ndax suñu borom moo wax ci suuratul anfaal ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim yaa ayyuhallaziina aamanuu izaa laqiitumul-laziina kafaruu zahfan izaa laqiitumul-laziina kafaruu zahfan falaa tuwalluuhumul-adbaar ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير waaw suñu waroon ne yaa ayyuhal ladina amanu e yéen ñi gëm te dëggal ida laqiitum bu ngeen dajee alladina kafaru ñi nga xam ne ñoo weddi borom bi tabaraka wa taala di ay bokkaalikat di ay yéefér zahfan fekk ci xare ngeen daje fala tuwalluhumul adbar bu leen leen wan gannaaw de waaw daw waman yuwallihim yawma idhin dubura képp koo xam ne bu loolu amee nga nekk ci toolu xaree ci yéefér nga wane sa doq wan leen gannaaw daw lu dul ne lii moo ko waral illaa li mutaxarrifan li qitaal mooy da ngay jéng dem ci beneen wàll boo xam ne foofu ngay gën a jekkoo ndax fii nga nekk moom jekku na la nga demee beneen côté ci toolu xare bi foo xam ne foofu ngay gën a amee ngay gën jekkoo waaw gin faa man a defar ressource wu waat li qitaal ngir ngir delluwaat ci xare bi aw mutahayyizan ila fiya wala nga nga dem dugg ci mbooloo boo xamante ne ñoom li ñuy def mooy da ngay dem ñu renforcer la indil la renfort benn delluwaat ci xare bi lu dul loolu kooku ku def loolu faqat dëgg-dëgg kooku ba a dellu na bi ghadabin dugg na te dellu na ci ci ci mer waaw bu tar minallahi goo xam ne gu tukkee ci borom bi tabaraka wa taala wa ma'waahu te kooku li nga xam ne mooy dëkkuwaayam ëllëg ah jahannamu mooy safaraaw jahannam wa bi sa te aka ñaaw quel mauvais almasir séjour ba keroog waaw aaya bii moo tax ñoom ñu xam ko te lii suuratul anfaal ghazwatu badrin la doon wax kon fekkoon na lii wàcc ñu ngi ci année huit l'an huit juróom-ñetteelu at ginnaaw gàddaay alayhi salaatu wassalaam kon nag ñu ne hee waa ñun naka ñaa def waaw waaw waa nan la ñuy def alors que fararna min az-zahfi wa buna bil ghadab daw nañ jóge ca toolu xare ba bañ ko defee nag ñu daal di tabbi dellu ci sànjum yàlla comme ni mu ko wax ah biñ laajantee loolu fokkul naa ñu ne ah ñu mujj jël résolution décider daal ne ah nadxulul madina ah ni ñuy def bon nañ dem rek dugg Medina rek nañ dugg ci dëkk bi rek wala saakini abdalu salaatu wassalaam fa natasabbatu fiha ñu daal di fay des rek wa nazhabu wala wala yaraana ahad mooy daal di fay laqatu dugg foo xam ne moom kenn duñu dañuy buñ duggee ci dëkk bi <laughs> dañuy dañuy dañuy dañuy xaw a kii quoi laqatu ba bu ñu kenn yëg quoi waaw mooy dañ fexe daal buñ duggee ah lépp loo xam ne di génn nit ñi di gis moom na i <laughs> waaw <laughs> ba kenn duñu gis xaala fa daxal naa léegi nag ñu dugg ci dëkk bi dugg Medina faqul naa ñu wax law arab naa léegi bi ñu duggee ñu ne mais ñun sax idi dañ amoon ñëw di dugg ci dëkk bi nii laqatu law aradna anfusana ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mais tee ñu woon a dem gaaral suñu bopp exposer suñu bopp mais dem ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ni ñu yebaloon mais dem ci moom wax ko ni mu demee waaw fa in kanat lana tawba ne ko ñun dañoo daw xare bi daa commencé ñu rey ñu bari ñun ñu daw am na nag ñu ñu fa mais ñun ñii daw ñun suñu soor la ñu bëgg nga wax ñu fa in kaanat lanaa tawba naa bu dee ne am na ak tuub boo xam ne buntu tuub boo xam ne ubbeeku na ngir ñun ci bàkkaar bii nga xam ne leer nañu noonu dellu nañ ci merum yàlla sànjum yàlla bu dee loolu am na ñu ko mën a tuube ah yonent bi alayhi salaam wax ñu ko ñu ñu des ci Medina te tuub wa in kaana ghayru dhalika naa bu dee ne nag amul le lii mën a tuube moo ñu delluwaat ca xare ba rek ah ñu delluwaat noonu rek ah qaala nag Mawlaana Ibnu nee na fa jalasnaa li rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam qabla salaatil fajr léegi nag laata fajar di jot julli fajar ñu daal di toog ca buntu yonent may saasaam di xaar waaw di ko xaar mooy ñëwuñu parce que ñun am nañ soxla walla te soxla bii ngandu moo gën a rëy suñu soxla yi ñu ama ah. lii mooy sànjum yàlla leer na parce que li yàlla ne ku ko def yow am nga samam sànj moo leen dal te mooy mbugal sa àddina alaaxira yàqu nga wa ma'waahu jahannam dégg nga li alquran wax looloo gën a garaaw ay non man sama liggéey bii wala non dama yàkkamti quoi non daa am ku may xaar ñëw fekk ñëw kër Serigne bi wala ñëw taxawu bëkk néegi waaye waaye mais di xool sa montre nag di jaay waaye mais Serigne bi génn ku na ñu ne la dafa fatu léegi nga ñëw tuuti ñëwaat génnaat ñëwaat ah ba léegi génn ku na ngir yow loolu yaa ngi leen di leen dundu waaye dem leen fëgg ko waay. mu xam ne man nag maa ngi nag damaa yàqante nag daa am leneen lu war a dox loolu lépp suuwoo adab la ñàkkug teggin la ñàkkug teeli ba la waaw waaw ñii wala ginóononoyu le problème foof fi ñëwee neewuñ dañuy ñëw di fëgg néegu yonente bay sa saam laata fajar déedéet liñ def nee na dañoo toog fa jalas naa ñu toog li rasulillah toog koo xam ne bu génnee dinañu gis waaw qabla salaatil fajr keroog amuñuy nelaw lu ñuy nelaw nelaw dañu ngi li ñu leer ñun li ñu def sànjum yàlla dal na suñu kaw léegi kay moom ñu koy réparer lañuy laaj laaj ndawal yàlla mi nga xam ne moo ñu jàngal loolee indil ñu alquran waaw <laughs> alayhi salaatu wassalam nee na nag bi nga xam ne ci la ñu toog ngir yorentu bay saa saa bu génnee gis ñu laata salatul fajr falam maa xaraja waaw bi mu génnee rek xum naa ilayhi ñu daal di jóg ci moom jóg ñëw ci moom biñ ñëwee nekk di di di nëbb xam nga rek les fausses excuses yi ñuy joxe dañuy def suñu tojaange allez ñu honnête soyons des des honnêtes hommes quoi nañu nekk ñu honnête quoi def na lu dul noonu mais doomu aadama nga la alayhi salaatu wassalaam loo tay euh, ku ne mën na laa dal parce que an nafsul ammaara bi nga xam ne mooy digalaakoon lu bon man na laa jën ci loolu waaye bëgg toilette le toilettage de nos bêtises en bonne chose et en bonne action c'est pas jaadu sax <laughs> jàpp bon yi bëgg lu wayow di ko waxee doo xamante ni day mujj daal mel ni mbir mi daal daa far baax alors que dara baaxu ci waaw ñëwuñ deesi la noo xam nga foofu bi ñëwee non c'est que nag romain yi ñun trois mille la ñoon lu ma wax bii passé trente mille non non non trois mille imam ibn Sa'd dane trois mille la ñu gars trois mille lañ waaw alors que romain yi waxoon naa la rien ñi nga xamante ne nii ñooy Qaysar keroog bi muy génn muy Hiraql azim ar fa nga xam ne mooy Ma'ab waaw ci al-Balqa muy Palestine foofule cent mille la ñi ko doon jàppale ci arab yi arab yi nga xamante ne ay chrétiens lañu woon ak foofu nekk ay satellite u Qaysar azim ar-Rum muy ci waa Juzam waa Laxm waa Qayn waa Bahra ak waa Bali ñooñu cent mille lañ indi comme seen kilifa ngir ko ñun ñun ñooy ñooy ñoo ñun daal ñoo ñoo wommatu ci yow deux kon ñu nekk lan deux cent mille ñii nekk trois mille xam nga waroon nañu joxe lay woowu non yonent bi alayhi salaatu salaam non mi ñu mi ñoo foofu yii biñ ñëwee ñun daal dafa mel ni <laughs> hein day mel ni paanum ndox bu taxaw tiim géej gi quoi à <laughs> ah, quoi ça sert nekkul ma di joxe ay lay yooyu de non yeneen saa salaam c'est que ñun ñoom ñoom ñoom daanaka ñoom ñoom deux cent mille lañu woon te ñun comme ni nga ko xam ne trois mille lañu woon loolu daal moo tax biñ tàmbalee daanaka dañ ñoo suul léegi nag loolu daal moo tax di ci waaw ñun sax xaw nañoo def tuuti waaye après moo loolu après loolu lii waxu ñooyu yëpp yeneen saa salaam dafa génn rek ñu jóg jëm ci moom mbooloo moom fa qaala ñu ne ko fa ak ñu ne ko nahnu al-farraaruun yeneen saa salaam ay la yéwén ñun ñooy ñi nga xam ne dañoo daw jóge ca toolu xare ba waaw allahu akbar fa aqbala ilayna yeneen saa salaam dégmal leen néewul ii yéen da ngeen a daw ma defar am na yónni leen ngeen daw léegi ana ngi ci des léegi yéen ngeen mais yéen ñeen daka rëbb wala la am naa déedéet fa aqbala ilayna mu dégmal ñëw ci ñun bi mu ñu déggee ñu wax lool waaw kanam gu gu gu yàññ day saan ma sha allah fa qaala mu ne leen alayhi salaam la bal antumul akkarun waaw waaw mu ne leen déedéet déedéet <laughs> yéen du yéenay daw de yéenay al akkarun mooy ñi nga xam na tey da ngeen a ñëw ci man ngir ut si doole ma jàppale leen ngir ngeen delluwaat ci xare bi yéenay al akkarun allah allah allah oh, aw waaw akbar gis nga de hein loolu la wax ba pare mu ne Abdullah am na ci benn riwaaye déglu pare guñ sax xaala fa danaw naa waaw ñu daal di koy gën a jege ci moom nag fa xabbal naa yedda bi mu ñu waxee lii daal xam ne yeneen saa saa xoolal li ñu teggil ñun ñu jàppoon nag ne ñu ngi ci merum yàlla alku nañu mun nañu déedéet li ngeen def tuddul daw jóge ci la ngeen ñëw ci man rasulullah bi mu leen waxee lool fa danaw naa ñu jege ko nag fa xabbal naa ku nekk ci ñun daal di fóon yadahu loxoom fa qaala yonent may saa saam nañu ana fi'atul muslimin waaw man maay mboolooy mooy ki nga xam ne jullit ñi bu ñu nekkee ci xat-xat ba amatuñ fu ñu jóg ci man lañuy ñuy ñëw ci man la ñuy dellu si ngir mën a gën a delluwaat gën a ressourcé wu waat allahu akbar gis ngeen nii mu ko nekke woon bi muy dund ci kaw suuf wallahi ba léegi noonu la gis nga suñu defet yu bari yi ci kaw suuf ñun jullit ñi billahi bu ñu bañee bu ñu bañee mu dalati dañuy dellu ci rasulullah nan la ñuy delloo ci rasulullah ci njàngareem yonent bi alayhi salaatu salaam waaw buñ ci delloo di leen trouver les clés yi tax buñ demaatee ñooy gagner waaw moo tax xoolal après bi luy xewee tabu tabu ñoom année bi ci tegu ñoom ñoom année bi yonent saa salaam ci boppam moo génn ngir dem lijjanti dossier gaa yooyu ngir lu ñu waxoon ne daw ngeen da ngeen a ut ci doole ngir delluwaat moom mu génnal boppam ba ko Hiraql ñu ñëwoon fii. ci ray bu bari parce que dinañ ci ñëw léegi wax ci lu gàtt ghazwatu Mu'ta insha allahu taala Hiraql ba mu déggee ne yonent bay saa saam ci boppam moo génn Hiraql dafa daw deuxième fay waxoon naa la luy daw deuxième mooy dafa dafa daw ñëwul il n'était pas aussi courageux ce Hiraql là ce César non waaw waaw nous surtout bi ru'b masirata shahr la yonent way saa saa wax dañ maa dimbalee tiitaange bu borom bi di sànn wa qadafa fi qulubihim ar-ru'ba comme li mu waxoon ca waa banu nadir al-yahud al-khubasa waaw borom bi mooy sànni ci xolu képp ku nar a jàmmarloog yonent bi alayhi salaam dox weer waaw al imam al-hafiz ibn hajar mu ne loolu ëpp na dox weer de parce a sori doxu weer lañ nekkoon loolu tax yonent bi alayhi salaam waxe ko noonu waaye boo newoon doxu téeméeri weer boo déggee ne yonent bay saa saam nga war a jàmmarloo di nga am problème da ngay tiit waaw wa qadhafa fi qulubihim a rub ana fi'atu kulli mu'min waaw ci beneen riwaaya waaw ne man maay delluwaayu waaw ana fi'atul muslimin ana fi'atu kulli muslim kulli muslim waaw Allahu akbar man bu ñu tiitee ba xamatuñ la ñuy def ci ñun la ñuy dem moo tax al imaam anhu sayyidina amirul mu'minin wa rabi'ul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin anhu mu ne kunna idha hamiya al-watis ittaqayna bi rasulillah alayhi salatu wassalam mu ne gis nga bu xare di taroon ñu nekk ci xare moo tar tar <laughs> ba ba ba amatuñ benn yaakaar amatuñu benn pexe ci xare bi jéem nañu jéem te man huwa ali radiyallahu anhu asadullah al-ghalibi radiyallahu anhu xam nga ñuy def ci yonent bay saa saa mi nekk ci xare bi la ñuy delloo mu lijjantil ñu affaire yi allahu akbar kunna idha ishtadda al-watis ittaqayna bi rasulillah alayhi salatu wassalam mais ñun ñoom suñu watis bam ñun watis dañ cee naw sax <laughs> ñun fi muy tànge duñu wane waaw lépp luy indi coono waaw ngir yoonu yàlla yu jëm kanam ñu bari ci ñun doo leen fa gis waxoon naa la bu dee pëndal ñoo fa gën a bari ak wax waaye bu bu bu jotee ak loo xam ne bakkan la laaj wala alal kese di gis kenn gaa yi néew ndax ñu xalil dañuy néew bu boobaa waaw ñun moom watis bi moom dañ fa newul ba muy istadda sax waaw <laughs> bañuy ittaqayna bi rasulillah ñun kay li yàlla xam doy na wal iyaadu billah waaw wal iyaadu wallahi billah kon yonent bay saa saa mu ne man ana fi'atu kulli muslimin waaw allahu akbar xam nga fi amooy mbooloo ci nit nga xam ne ñoom ñooy nekk ci gannaaw armée ba bu armée bi amee problème ñoom ñoo leen di renforcer waaw bu ñu amee défaite wala amul tiit ci ñoom lañuy ñuy dellu ngir ñu ressource wu leen ba pare àndaat ak ñoom congaat yonent bay saab nag moom dong mooy loolu pour képp kuy jullit waaw suñu défaite yi nga xam ne moom la ñuy rangale sur terre ñun les musulmans waaw euh, mais nag buñ ñu amuloon défaite loolu moo ñu doon ñoo moo ñu waroon a jaaxal parce que doo mooy yonent bay saab ba pare guddeeg bëccëg ci la ñu dund ba pare di am victoire kalla yonent bay saasam mooy nekk ci toolu xare yawma uhudin mu jox ay instruction ilzamu makanakum la tabrahu waaw bu ngeen ñu gisoon picc ñu ñu ba picc yi di ñu jël di ñu sex di ñu yóbbu sax usbutu makanakum waaw bu seex leen leen seen bërëb bu leen jóge am benn partie ci ñoom benn mbooloo ci ñoom teggi waxu yonent bay saa saa fa kaanatil hazima wallahi ba ñu ko teggee defet am defet am ba yonent saa salaam ci boppam daj ci lim ci daj ba keroog lañ damm ba ñëw wa daxala wa daxalat xalaqatul mighfari fi wajnatihi billahi casque bi mu soloon doon na ko ba mel rus ba dugg ci kaw lex bi jam foofu coono bu nekk dañ na ko keroog te lan moo ko indi benn booloo ci armée bi bu tuuti ñoo mooy ndigalu yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa kaanatil haziima war rasuulu baynahum wala fii dhahraanihim yonent bi alayhi salaam a ngi ci seen biir ñu tegg ndigalam la leen di dal dal leen léegi lan ngay xalaat ñun nga naan ñu sëriñ diwa fi nekk nag ñuy tegg di rey sunna yonent bi alayhi salaam ak farata ba pare ñu ne dinañ am ndam wallahi du ñu am ndam woowal sëriñ yépp nga boole leen waaw ñu ànd ak yow ngeen nekk yéen ngeen di am ñoo xam ne di permettre di def yoo xamante ne nii yonent bay saasam da koo tere ngeen seet ndax di ngeen am ngañaayum déet wallahi du ngeen am ngañaay wallahi du ñu am ngañaay ci kaw noonu waaw waaw jeex na loolu la fekk affaire bi moom moom amul amul kaay leen ñu dem moom te moom amul kaay leen ñu dem te ñëw amul kaay ñu dem te